Eh, moom al imaam Abu Isa abwaabu tahaarati an rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam baabu maa yuqaalu ba'da al-wuduu ana lan la ñuy wax ginnaaw bi ñu jàppee ba pare mu ne haddasanaa Ja'far ibn Muhammad ibn Imraan as-Sa'labi al-Kuufi rahmatullahi alayhi mu ne nettali nañu suñu sëriñ di Ja'far ibn Muhammad eh, ibn Imraan as-Sa'labi al-Kuufi rahmatullahi alay borom taqribu tahdib nee na saduq ku dëggula woon qaala mu ne hadathana zayd ibn hubaab lii mooy beneen càllale boo seetle imam muslim bi ci suuf zayd ci zayd ibn hubaab nii eh, la jóge comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe léegi mu ne wa hadathana abu bakr ibn abi shayba qaala hadathana zayd ibn al-hubaab rahmatullahi alayhi kon al imam abu isa kon mu ne sëriñam bi Ja'far ibn Muhammad ibn Imran al-Tha'labi al-Kufi rahmatullah alayhi mu ne qala haddathana Zayd ibn Hubaab dañuy wax Zayd ibn Hubaab di wax Zayd ibn Hubaab ibn Rayyan ab ñi ne ibn Ruman Abul Husayn at-Tamimi rahmatullah alayhi al-Khurasani al-Kufi rahmatullah alayhi an Mu'awiya ibn Salih gis nañ ko an Rabi'ata ibn Yazid ad-Dimashqi rahmatullah alayhi gis nañ ko sànq an Abi Idris al-Khawlani wa Abi Uthman gis nga fii mu ne an Rabi'ata ibn Yazid mu jële ko ci Rabi'a ibn Yazid an Abi Idris wa Abi Uthman mu ne moom ñu jële ko ci Abi uh, uh, Idris ak Abu Uthman uh, moo tax imaam càllale bi dafa am problème moo tax xoolal imaam at-Tirmidhi li muy wax <laughs> waaw du sànq fële waxoon nañ la kan moo ne woon wa Abu Usman kii dana ci Abu Idris ak Abu Usman alors que Abu Usman moom ci Jubayr ibn Nufayr la ko jële Jubayr ibn Nufayr jële ko ci Uqba ibn Amir comme ni nga xam ne noonu la ko imaam euh, Muslim daal di leerale ci beneen càllaleem bi euh, euh, mu leer an Abi Idris wa Abi Usman léegi sauf que foofu dafa sote fii Jubayr ibn Nufayr Euh, al-Hadrami ah, moom tudd ko fii voilà moom dane moom moo jële ci Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu muy Rabi'a ibn Yazid mu jële ci Abu Idris wa Abi Uthman an Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda léegi annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma qaala ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin futihat lahu thamaniyatu abwabil janna yadxulu min ayyiha sha juróom ñetti bunti àjjana yi bële lu mu waxoon bu imaam muslim bi boobu da ne euh, illaa wajabat mooy bu njëkk bi euh, Seydina Omar da ne euh, illaa futihat law abwaabul jannati as-samaniya bunti àjjana ya nga xamante ne ñooy juróom ñett bii mu ne lu dul ne des na ko ubbeel waajoojee futihat lahu samaniyatu abwaabil janna juróom ñetti bunti àjjana yi yadxulu waaja dina dugg min ayyiha ci bu ko soob shaa ko soob mu ne wa fil baab imaamu Tirmidi mu ne mu nekk na ci buntu bi hadisu mel ni an Anasin Seydina Anas ibn Malik wa Uqbat ibn Amir gis nañ ko te Seydina Uqba fële ci riwaaya imaam Muslim bi mu ne nag hadisu Umar waaw mu ne hadis Seydina Umar bi qad xulifa Zayd ibn Hubaab fi haadha al-hadiis mu ne Zayd ibn Hubaab wuute nañu moom ci hadis bi ah wa rawaa Abdullah ibn Salih wa ghayruhu an Mu'aawiya ibn Salih an Rabi'ata ibn Yaziid an Abi Idriis an Uqbat ibn Amir an Umar mu ne parce que euh, moom gaa yi wute nañu moom ah ndax kat keneen euh, euh, Abdullah ibn Salih soloona ak keneen ku dul moom jële ci Muawiya ibn Salih mu jële ci Rabi'a ibn Yazid kooku jële ci Abu Idris moom Abu Idris jële ci Uqba ibn Amir Seydina Uqba jële ci Seydina Omar comme ni nga xam ne lañ gise ci riwaa imam Muslim mu ne wa an Rabi'ata an Abi Uthman soloo nañ xadiis bii ba léegi ci Rabi'a mu jële ci Abi an Jubayr ibn Nufayr fii nag looy problème imaam at-Tirmidhi dafa jàpp ne Rabi'a moo ne moom moo ko jëlee ci Abu Usman waaw an Umar mu ne mu jëlee ci Seydina xam nga loolu tamit am na boo seetloo riwaay <laughs> imaam kii bi euh, Muslim bi ci suuf dane woon foofu. Uh, Abu Bakr ibn Abi Shayba wa hadda qaala haddathana Zayd ibn al-Hubbab qaala haddathana Mu'awiya ibn Salih an Rabi'a ibn Yazid an Abi Idris wa Abi Uthman an Jubayr ibn Nufayl gis nga fii ni mu jaxasee affaire ni mu ni mu ni mu mbiri duggante sauf que imaamu Tirmidhi rahmatullah alayhi moom uh, uh, lële muy wax noonu nga xam ne moom dañ ne noonu it dañ ko ko dañ ko cee solo an Abi kii Rabi'a mu jëlee ci Abu Uthman an Jubayr ibn Nufayr an Umar mu jële Jubayr au lieu ci euh, Uqba moom mu jële ci Seydina Umar voilà mu ne wa hada lii nag hadithun fi isnadihi tirab hadith la boo xam ne ci càlleen dafa amu mbëkkante daal mooy mbir yi dara leeru ci da gis mooy dañu mbëkkante tey nga gis càllale bi mooy càllale yi ni mu demee da ngay gis tey mu mel nii suba mu mel nii te affaire yi dañu mbëkkante quoi mu ne wala yasixu te wérul an nabi ci ren saa salaam fii haagal baab ci bunt bi wax lii ci ginnaaw boo jàppee ba pare la nga ciy ñaan kasiiru shay lu bari da cee wérul waaw li ci wér bariwul qaala Muhammad mu ne Muhammad nee na te mooy al-Bukhari rahimahullah wa Abu Idris lam yasma' min Umar Abu shay'an mu ne Abu Idris al ci Seydina Omar dara waaw kon loolu euh, euh, moom euh, la wax nii <laughs> voilà xam nga. Euh, riwaay imaam at-Tirmidhi bi bi mu njëkk a wax haddathana Ja'far ibn Muhammad ibn Imran as-Sa'labi al-Kufi qala haddathana Zayd ibn Hubab an Mu'awiyata an ibn Salih an Rabi'ata ibn Yazid ad-Dimashqi an Abi Idris al-Khawlani wa Abi Uthman an Umara voilà lii la la càllale bii de sama sëriñ ba di al-Bukhari nee na ma ne kii déggawul ci Seydina Umar dara ah, voilà déggewul euh, Seydina Abu Idris jëlewul Seydina Omar dara léegi nag al imaam an-Nawawi liñ doon wax sànq rahmatullah alayhi bi muy sharh hadis bi ci al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj daf ci taxaw yaatal na ko euh, moo taxoon sànq euh, bi mu naan i'lam anna parce que riwaaya imaam Muslim bi rahmatullah alayhi bi imaamu Muslim waxee haddathani Muhammad ibn Hatim ibn Maymun qala haddathana Abdurrahman ibn Mahdi qala haddathana Muawiya ibn Salih an Rabi'ata ya'ni ibn Yazid an abi idrisa alxawlaani an oqbata bne amir haa wa haddathani abu usman an jubayr ibn nufayl an oqbata bne amirin foofu xam nga imamu ñu ngi la ko doon wax sax imamu nawawi mu ne i'lam xamal kene anna al ulama boroom xam-xam yi kat ixtalafu wuute nañ fil qaa'ili ci aji wax ji fi tariq al awwal ci yoon wële wa haddathani abu usman yoon bu njëkk boobu man huwa waa kan moo ne wa haddathani abu usman mu ne am nañu ne muawiyah ibn salih la am ñu ne noo Rabi'a la ibn Yazid mu ne qaala Abu Ali al-Ghassani al-Jayani fii Taqyid al-Muhmal mu ne Abu Ali al-Ghassani al-Jayani leeral na ci téereem boobule mu ne as-sawaabu anna al-qaa'ila dhaalika huwa Mu'aawiya mu ne lii dëgg li jub mooy Mu'aawiya comme niñ ko waxoon sànq ibn Saalih moo ko wax te loolu wax nañ la ne al-imaamu Abu Daawuda rahmatullah alayhi moom leeral na ko leeral na. dane sami'tu haddathana Ahmad ibn Sa'id al-Hamdani qala haddathana ibn Wahb qala sami'tu Mu'awiya ya'ni ibn Salih yuhaddithu an Abi Uthman kon Mu'awiya moom à vrai dire moo ci wax wax ji moo tax moom mu ne li gën a dëgër sauf que gis nañ imaamu Tirmidhi wax yi mu doon wax yenn yi mu jaar ci euh, euh, ki nga xam ne mooy euh, du du Muawiya la ne moom moo ko wax waaye Rabi'a la ñu wax waaw boo tax mu ne am nañu ne li ñeen naan est kan moo ko wax ñii ne Muawiya ibn Salih ñii ne Rabi'a ibn Yazid mu ne waaye Abu Ali al-Ghassani rahmatullahi alayhi dane ma ne li jub mooy aji wax ji mooy Muawiya ibn Salih waaw qaala wa kataba Abu Abdillah ibn al-Hadda fi nusxatihi qaala Rabi'a ibn Yazid wa haddathani Abu Uthman te li gën a wane mu eh, ki nga xam ne mooy Abu Abdillah al-Hadda moom eh, nusxa bi nga xam ne moom la yor foofee daf ci bind mu leer foofu dafa leer ne lan lañ ci def dane e, e, e, qaala rabi'atu ibn yazid rabi'a dane wa haddathani te abu usman kon xam nañ ne kon moom la kon rabi'a moom mooy ki waxi wax ji waaw lo non kii la mais xaara mu ngi ñëw wa mu ngi ñëw voilà mu ne foofu dane qaala rabi'a wa haddathana abu usman an jubayr ibn qaala abu ali mu ne waaye abu ali nag bi mu ëndee wax ji ne am na ñoo xam ne moom mooy euh, kii nga xamante ne euh, mooy Abu Abdillah ibn Hazza moom dane euh, ki nga xam ne moo wax wax ji mooy Rabi'a te moom mii jiitu na la non non Muawiya la léegi nag mu ne la mu ne Abu Ali de nee na walladhi ata fi nusakh al Muslim huwa ma dhakarna awwalan yani ma qaddamtuhu ana ana huna qala wa huwa as mu ne sauf que ñun riwaay yiñ am nusxa yiñ am ci version imam muslim bokk dafa wuteeg abu abdillah ibn al-hadda moom nusxa bi mu yor manuscrit bi mu ci yor dafa wuteeg ñun yi ñu yor li leer ta mooy li ma jiital wax ko mooy ma ne muawiya la ibn salih mooy aji wax ji laa wax kooku la moom moo ne eh, moom mooy aji wax ji mais paa ki nga xam ne mooy rabiat ibn léegi nag muy leeral loolee mu ne qaala wa ma ata bi ibnu Hazza wahmun min mu ne loolu ibnu Hazza di Abu Abdillah indi moom loolu ak def def la la moom moom ci moom la jóge mu ne wa hada bayyinun min riwayati al a'immati siqat al huffaz mu ne te lii wax daa leer ci riwaaya yi ni nga xamante ne ñooy a'imma imam yi nga xam ne ñooy ñu dëgër yi di huffaz yi xaaf ñoom nii lañ ko soloowee mu ne wa hada al hadith yarwihi Muawiya ibn Salih bi isnadayn waxoon nañ ko sànk mu ne hadis bi im Muawiya ibn Salih da koo solo ci ñaari sanad ahaduhuma benn bi ah, an Rabi'a ibn Yazid an Abi Idris an Uqba benn bi mu jëla ko ci Rabi'a ibn Yazid mu jëla ko ci eh, Abu Idris moom mu jëla ko ci Sayyidina Uqba radiyallahu anhu mu ne wa thani beneen bi an Abi Uthman an Jubayr ibn Nufayr an Uqba voilà loolu waxoon nañ ko bi ñuy tàmbale saan keneen beneen yoon mooy ci Abu Uthman mu jëla ko ci Jubayr ibn Nufayr mu jëla Sayyidina Uqba waaw léegi nag mu ne Abu Ali de nee na al-Jayyaani wa ma zakarnaahu min as-sawaab xarrajahu Abu Mas'ud ad-Dimashqi mu ne te lii ma ne ñu jiital te tudd ko ne mooy li jub al Abu Mas'ud ad-Dimashqi soloora ko sarraha mu leeral wa qaala qaala Mu'aawiya ibn Saalih wa haddathanii Abu Usmaan an Jubayr ibn an Jubayr an Uqba mu ne loolu leeral na foofu Mu'aawiya ibn Saalih mu ne wa haddathanii te nettali na ma Abu Usmaan Abu Usmaan mu jële ci Jubayr ibn Nufayr an Uqba waaw léegi nag mu ne après bon Abu Usman kii nu mu tudd Abu Ali al-Jayani indi na yeneen yoon yu bari eh, di leeral que ne lii lee di leeral que ne Muawiya mooy ajoo wax waaw mu ne wa atnaba Abu Ali fi idahi ma sawwaba mu ne yaatal na nag guddal na lool moom Abu Ali al-Jayani nii rahmatullahi alayhi ci leeral li nga xam ne moom la jàpp ne mooy li gën dëgër waaw mu ne Euh, euh, lii après euh, imam an-Nawawi mu ne wa kadhalika naka nii jaa tasrihu bi kawni al-qa'il huwa Muawiya ibn Salih fi sunan Abi Dawud waaw mooy liñ la waxoon sànq leer na imam sunan Abi Dawud dafa leeral foofu nag Muawiya mooy ibn Salih mooy ki wax waaw mu ne fa qaala Abu Dawud gis nañ tàllal wa haddathana Ahmad ibn Sa'id an ibn Wahb an Muawiya ibn Salih an Abi Uthman waaw kon loolu leer la mu ne wa azunnu Sa'id ibn Hani léegi Abu Uthman boobu nan la tudd loolu beneen mbir la ñii ne Sa'id ibn Hani la waxoon nañ la sànq li imam al-Hafiz ibn Hajar wax an Jubayr ibn Nufay rahmatullah ala al-jami' an Uqba qala Muawiya wa haddathani Rabi'a mu indi ci beneen càllale kon loolu mooy li nga xamante ne mooy li nga xam ne mooy li dëgg mooy kon aji wax ji mooy Muawiya ibn Salih moo ne wa haddathani Abu Usman loolu mooy li gën a dëgër insha allahu tabaraka wa taala sauf que do am benn affaire boo seetloo al imam at-Tirmidhi rahmatullah alayhi dane hadith bi fii isnaadi tirab daa am mbëkkante ci càllaleem te li ci wér jóge ci yonent bari saa saam ci buntu buy wax yi ba kasiiru shay lu bari ci mbir yi daraa ci leeru daraa ci wéru te Muhammad di al-Bukhari rahimahullah nee na Abu Idris bu dee yenn càllal yi nga xam ne gis nañ ko dane ci Seydina Omar la ko jële moo euh, Abu Usman loolu dañ ciy gise ne ma ne moom déggewul ci Seydina Omar dara la imaamul Bukhari wax waaye al imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullah alayhi dane bi nga xam ne waxu al imam at-Tirmidhi bi rahmatullah alayhi mu ne waaye lakin riwayatu muslim salimatun min hadha al-i'tirad wa az-ziyadatu allati indahu ay at-Tirmidhi rawahu al-Bazzar wa at-Tabarani fi al-awsat min tariq Thawban <laughs> al-imam al-hafiz mu ne waaye imam at-Tirmidhi hadith bi bu ko jamee ne i'tirad da cay am ak mbëkkante kon ndax mbëkkante bu amee ñii soloo ko ne ñii soloo ko ne mbir mu far jaxasoo dañuy tegle mu ne waaye nag sauf que nag riwaay imaam muslim soloona xadiis bi non te gis nañ càllaleem saalimatun dafa set wecc set min hada al i'tirad ci euh, euh, euh, confusion bi am mbëkkante bi am riwaay imaam muslim bi amu ci dara dafa set ci loolu kanta léegi kon côté bi nga xam ne moom imaamul Tirmidhi ñoo ko bokkale loolu leer na ci riwaay imaam muslim càllaleen surtout bu njëkk bi mu leer naññ muy càllale bu wér nañ set wecc kon loolu manuñ ne da mbëkkante foofu jarul ñu ciy bàyyi xel kon waaye wa ziyadatu allati inda kanta yokk gi nga xam ne moom la al imam at-Tirmidhi rahma euh, an-Nawawi rahmatullahi alayhi ne imamu wara wa zada at-Tirmidhi allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin imam al-Hafiz Ibn Hajar mu ne mais yokk boobu noonu nekk ci imam at-Tirmidhi mais rawahu al-Bazzar rawahu al-Bazzar imam al-Bazzar soloona yokk boobee wa at-Tabarani kal imam at-Tabarani fil awsat ci téere mbal awsat min tariqi Thawban mu jaar ci yoonu Thawban an-Nawawi rahmatullahi alayhi sahaaba wa radiya anhu sahaaba yonent sallallahu alayhi wa lafdu mu ne déglul kàddu yi saw Thawban yi ngir wan ne même bu dee fee imaamu Tirmidhi yokkam bopp jàpp nañ lii daa bëgg daa mu mbëkkante mais ñeneen solo nañ ko ci beneen yeneen téere ak yeneen yoon yoo xamante ne ci yeneen sahaaba yoo xam ne wér na yoo xam ne day dëgëral kon affaire bi mu ne kàddu yi Thawban ni mu ko solo lii la waaw dana yoon saa saam nee na man daa bi wudu'in fa tawadda'a fa sa'a faragha min wudu'ihi yaqulu ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah allahumma ij'alni min min al-mutatahhirin mu ne képp koo xam ne woo indi na laaj ndoxum njàpp mu daal di jàpp ab biir di pare ci njàppam ginnaaw bi mu paree ashhadu an la ilaha illallah maa ngi seede ne benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla wa ashhadu te maa ngi seede anna muhammadan kana sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ah eh, eh, eh, moom de rasulullah ndawal yàlla de sallallahu alayhi ba pare teg ci allahumma ja'alni ay borom bi yàlla ma def min at-tawwabin boole ma ci ñuy tuub di dellu ci yow saa su ne waj'alni te yàlla nag ma boole te def ma min al ci ñuy laablu saa su kon mu ne kon lii laa kon dañuy gis ne ziyaada bi ziyaada maqbula la mooy ndollent la boo xam ne bu ñuy nangu la ndax dëgëri na feneen même bu dee waxu al imaamu Tirmidhi bi wax na lele te e, e, hadith bi bu boobaa hadith bi da gis ne daa nekk kon musnadu ñaari saxaaba mooy Seydina Omar musnadu Seydina Omar ak musnadu Uqba waaw Ibn Amir radiyallahu anhuma ku ci nekk ci ñoom ñaar yell na ñu ne xadiis bii kat xadiis Seydina Omar ndax Seydina Omar la waaye xadiis Seydina Uqba la mooy benn wàll bi Seydina Uqba ibn Amir moo ko soloo moo ñëw ne man lii de laa dab yeneen saa saa muy wax am ku ma ne ah di jiitu moo gën a neex gis naa ne léegi nga ñëw wax ko ban mu wax ko li nga xam ne moo jëm ci eh, eh, eh, njàpp gi kese voilà yow moom julli nga fekke ku julli ñaari rakk ma ne ku yone saa saa wax na lu gën a tee neex loolu waaw moom jàpp kese nga wax kaat yi matal jàpp gi daal di wax baat yi ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lu dul ne des la ubbil bunt yi àjjana yu juróom-ñett yi waaw bële mu doole ci allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al kon loolu yëpp day wane ne kon euh, euh, yokk boobu daa nekk loo xam ne ziyaada maqbula ak ndollent la goo xam ne bu ñuy nangu la am na yeneen saxaaba yu solo xadiis mel nii comme ni imaamu Tirmidhi wax ah, imaamu Tirmidhi Abu Isa rahmatullahi alayhi eh, wax nañu ko sànq wax nañ ko bi nga xamante ne ci la solo xadiis mu ne wa fil baabi an Anas mu ne xadiis bu mel nii jële nañ ko Seydina Anas wa Uqbatu ibn Amir mooy xadiisam bi waaye xadiis bii day man nekk say xadiis Seydina Umar wax ak Seydina Uqba voilà Seydina euh, Anas Seydina Uqba gis nañ sànq Sawbaan ah inda Tabaraani wal Bazzaar rahmatullah alayhi waaye Seydina Abu Sa'id al-Khudri solo na xadis bu mel nii boo xam ne ci moom la yem mawquf la wa Ibnu Umar radiyallahu anhuma naka noonu Seydina Usmaan ibn Affaan alayhi ridwaanu rahiim rahmaan moom itam solo nañ lu mel nii te mooy la waxoon sànq eh, yoo xam ne niru eh, ñaar jàpp rafetal jàppam jàll julli ñaari rakka yoo xam bi ci waxtaan ak boppam lu dul ne des na ko jéggal ay bàkkaaram yi jiitu woon ci ay bàkkaaram kon lu yi ci gàttal mooy li nga xam ne moo jëm ci taxriiju suñu xadiis bi la xam du minna léegi nag beneen ñu dugg ci beneen jàngat mooy waa léegi xadiis bii ana lan mooy lëkkaaleem ak buntu bii nga xam ne moom la ko al imaamu an-Nawawi indi dañ naan la euh, lëkkaale bi euh, leer na mooy lan mooy ngëneelu njàpp quand même rëy na quoi waaw baabu fadlil wudu mooy yow yonent mi alayhi salaam xamal ñu ne nit ki gis nga bu dee daa jàpp kenn góor jigéen a ci yem nag amul mafhum ko ah non c'est jigéen ñi bokkuñu non non non pour ñëpp la maa minkum amul benn jullit waaw min ahadin koo xam ne jàpp na rafetal matal njàppam waaw waxoon na isbaax waxoon nañ ci léegi ñenn ñi ne mooy raxas ñett ñett. ñenn ñenn noonu même benn benn bu dee man na dugg na ci isbaax pourquoi ngeen bëgg koo kii moom moom moom bi mu defee benn benn euh, jàppam euh, li mu war a raxas yëpp la mu war a masalit def na ko c'est bon ah voilà waaye euh, waxoon nañ la ci affaire boobu taxawoon nañ ci léegi mu ne ku def loolu ba pare nga wax ashhadu an la ilaha illa wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu lu mooy loolu la ngay wax lii lii maa ngi seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci digg te amul ku koy bokkaaleel te maa ngi seede ne seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam ndawam la jaamam la te ndawam la moo ko yónni boo ko waxee lu dul ni ubbil la juróom ñetti bunti àjjana yi allahu akbar sawaay xoolal ma gëneel gu gi mooy vraiment fadlullahi alayna azim gëneel yàlla ci suñu ko wax nañ ko fan yee dafa màgg xoolal lu ndaw li xam nga julli bi moo gën a tee ndax muqbilun <laughs> boobu beneen affaire la ah. <laughs> voilà bu julli joo xam ne sawaay doo sa xel mi du dem marché muusante <laughs> ak yooyu sawaay ah muqbilun alayhima bi qalbihi wa wajhihi loolu mën naa jafe ñenn ñi waaw ñu bari sax parce que Iblis loolu la xam moo tax day délégué xinzab kay ci taalibe mi benn waay boo xam ne taalibe Iblis bu yées boo xam ne xinzab la tudd <laughs> xadiis yi wan nañu ne koo koy xinzab de waaw benn Iblis la ci abaalisa yu yées yi koo xam ne moom mission moom lenn kese la mooy fekkal képp koo gis muy julli fexeel dem xalaat loo ko leneen waaw xusuux gi xuduux dimbil waaw bu ko defee du am lii yoneen saa salaam digge lu rëy lii parce que inna shaytaana lakum aduw waaw inna shaytaana lakum aduwwun fattaxiduhu aduwwa waaw ndax dëgg-dëgg shaytaana yi ñeel leen yéen nit ñi seenum noon kon jàppaleen ko noon comme que dañoo jàppee comme que suñu noon la looloo tax nag bëggul mukk way ñu nekk fi sawaay di di di jàpp jàpp gu jaar yoon alors te bu ñu ko defee am lii quoi ñu ñuy ubbil juróom-ñetti àjjana yi buntu àjjana yi ñu ñuy tànn sa bu la neex ah non non non ne non non waaw kon gis nga ngëneelu njàpp quand waaw moo tax ëpp naa doyadal ëpp naa doyadal bu nee ne julli ji manoo ko yeneen saa sax wax moo tax Seydina Omar ne ko ma ne <laughs> ne ko bi ko ji ne ne mais bi jiitu moo gën a tee neex allati allati qablaha ajwad way ne ko gis naa ne léegi nga ñëw mais yëgal ne allati qablaha ajwad waaye di jo jiitu moo gën a neex waaw booboo gën a tee bi waaw kon euh, euh, loolu loolu loolu kon lëkkaaleem ak suñu bunt bi waaw lëkkaaleem ak suñu bunt bi yéeme na waaw yéeme na lool wallahi waaw lool rek ngay def yow moom say affaire baax <laughs> waaw say affaire baax kon lool daa am solo <laughs> léegi kon yonent bi alayhi salaatu salaam kon rëy ñu gënee lu njàpp rëy na ko moom mooy day nekk bunt la wasila li duxulil janna échelle la ngir jaam bi dugg àjjana mooy lool di wane tamit leneen loo xam ne dañ ciy jàng que ni kon jàpp ibada mustaqil la la way kon jàpp jaamu yàlla la boo xam ne dafa dafa wit moom kese jaamu yàlla la parce que ku def lii waaw jàpp rafetal matal sa jàpp wax kàddu yi yow ubbi la buntu àjjana mais loolu loolu loolu jaamu yàlla du way <laughs> te attention de suñu doomu jamono léegi dañoo foog ne àjjana c'est tellement sain gis ni saxaaba yi ni ñu doon def buñ déggee yeneen saa salaam ne leen ko def lii def àjjana ni ñu doon def ni ñu doon xëre waaw buñ nee ñoom diw ñii mashhudul lahu bil janna dañ leen a seedeel àjjana nga gis ñu koy jàpp di ko awante nit ñi di ko xam ñun nag ñu foog ne daal ñun bu ñu def dara dañuy def lu ñu neex bu ñu deewee daal ñu ne daxalal jannata bi ghayri xisaab ay waay ci la waay dugg na àjjana te kenn du ko xisaab ñoo ñeme yàlla ku ñu ko wax kan moo ñu ko wax laa wax waaw bu dee ku la ko wax la kooku bosam daa wóorul moom waaw moom bosam wóorul waaw boobu moom wóorul diitu waaw waaw wóorul <laughs> ah hawla la quwwata illa <laughs> loolu loolu nañ bàyyi caaxaan yi ajjana kenn du ko ame ci ay nelaw waaw waaw nekk taalibu tal di di eh, eh, eh, kii àjjana ba pare dëkk nelaw man de yéemu naa ci ki nga xamante ne moom moo bëgg àjjana ba pare nekk ci ay caaxaana ko mpox waaw waaw waaw yaa man araada yaa man lan la ko waxade <laughs> jinaanal xuldi yaskunuha faqad bi man talabal miftaaxi tartanimi waaw <laughs> a ah, boroom xilaas ah, Seydi Alxaaji Malik alayhi ridwanul Malik yow mi nga xamante ne ku bëgg ëllëg àjjana yi sax ya nekk sa dëkkuwaay nooy def faqat di man jiitalool talabal miftaaxi laa wax àjjana daa am ay caabi buntu de buntu yi nag caabi yi ngay ut ngay fexe ut boo ko defee di tonow de waaw waaye boo ñëwee utiwut dara mooy jaamu yàlla yi wéeru ci yàlla yaakaar yàlla sopp yàlla bëgguñu baax ñi tey jaamu yàlla te yàlla tax di teet sa boroom ci say jëf say wax ak say xaal ak lépp loolu mooy miftaaxul ajjana waaw to to boo ko defee rek di nga tonaw waaye boo ko deful nag ah ab xasirta wallahi xusraanan mubiina kon bokk na kon ginnaaw kon ngëneel gu màgg gi nga xam ne mooy dañ lay dañ lay tànn loo ah non xam nga yeneen saa saa nee na daa am ba xoolal xoolal inna fil jannati baaban yuqaalu lahu rayyaan waaw am na àjjana baat euh, kii boo xam ne nu mu tudd buntu xam ne rayyaan la tudd waaw mu ne kenn du ko dugge lu dul way woor yi bu yawmal qiyaamee dañu laa ana ayna saa'imuun ana ña nga xam ne ñoo doon woorkat yi buñ ne présent ñu ngi nii ñu ubbil leen waaw ñu ubbil leen te buñ leen ubbilee kenn du fa dugg lu dul ñoom lu dul ñoom képp ñoom ñoo koy bu ko defee ñoom kese ñooy dugg buñ duggee ñu tëj ko kenn du dugg lu dul ñoom loolu mën nañ ne xadiis boobu dafa gisit la dafa joyu waaw xadis bi nag danee juróom ñetti buntu àjjana yëpp lañ koy ubbil waaw bu ko defee waa ji mooy tànn waaw mooy tànn bu ko soob mooy tànn ban moo ko ci neex laa wax yadxulu min ayyiha sha léegi na ñëw ayyiha sha boob sha kan la <laughs> sha allah am parce bu dee nag ne sha allahu fekk yeneen saa sam xamaloon nañu ne borom bi kat ñi mu jagleel buntu ba nga xam ne mooy rayyaan mooy workat yi képp ñoo fay dugg bu yawmal qiyaamee dañ leen di woo ala xalaa xalaa'iq ba ñu ñëw ñu wan leen ne leen ay wax waaw dugg leen bu ñu duggee ñu tëj ko kenn du ko dugg lu dul ñoom xam nga loolu bu dee ay yaashaak soob kan boroom bi tabaaraka wa mooy kon boroom bi man nañ ne boobaa li ko sob mooy buntu boobu la di rayaan kese ciy dugg kii kon di sob borom bi boo koy seetal moom borom bi buntu bu ko sob mu dugal waa ji jàpp-jàpp googu waaye bu dee min ayyiha sha <laughs> waa ji day dugg bu ko soob mooy waa ji nit ki borom ci def jàpp gi te lool mooy li gën a feeñ ci wax ji bu boobaa moom mooy tànn léegi nag su waa nga ne bu boobaa borom bi da koy euh, pousser ci li nga xamante ne mooy yeneen buntu yi pas buntu bële bu dee bokkul woon ci way woor gi voilà <laughs> loolu it beneen façon gisin la bu am li nga xam ne mooy ci xadis bi ak ayyiha sha ak lële waaw kon loolu lu ama am solo waaw te xadiis bi dañu ciy wan bunt buntu àjjana yi juróom-ñett la waaw mooy huit buntu la moo tax futihat lahu abwaabul jannati samaniya dañ koy ubbil li nga xam ne mooy juróom ñetti bunti aljanna yi lañu koy ubbil jaam boobee nga xamante ne moom moo def euh, jaamu yàlla juróoy lii di njàpp gu mat gi def ko euh, euh, ndax gëm borom bi tabaaraka kon loolu nga ñu xame ci loolu ko kon ah ajjana premièrement daa mi bunt waaw te bunt ya juróom Eh, ñett la moo yi gën mag am na nag yeneen ay bunt yoo xam ne ay ramification lañ ci yi parce que kat yonent bi alayhi moo waxoon ne képp koo xamante ne nii man anfaqa képp koo xamante ne nii daal di ngay dépenser ah képp ku dépense hadith sayna Abu Hurayra zawjayn fi sabilillah nudiya min abwabil janna waaw mu ne képp koo xam ne dafa dépenser ñaari mbir waaw kook dañ koy woo ci bunti ci àjjana yi waaw daal di koy woo nekko nag yaa yaa yaa abdallah hada xayr ne ko yow jaamub yàlla bi hada xayr lii nga jëf de yiw la waaw mooy buntu jëf ju baax ju ne porte la ci àjjana waaye sauf que yooyu mooy ay ramification lañ ci yii rek kii yii nag ñoo yu gën a mag yeneen yi day dugg ci biir rek lañu ne lañ toog waaw man anfaqa zawjayn fi sabilillah nudiya min abwabil janna ya abdallah hada xayr waaw mu ne yoneen saa salaam bon xadiis boobu euh, kii mu ngi ci saxiixay ni mu ne ki nga xamante ne képp koo xam ne dafa dépensé euh, ñaari euh, euh, paire ci yoonu yàlla ñii ne mooy jihaad ñii ne non boo ëpp na jihaad ah waaw mooy nga jël nga solo fa ñaari paire ñaari mbir waaw waaw léegi kooku yawmal qiyaam dees na ko woo ci buntu àjjana yi waaye jëf jëf te jëf yooyu mooy du jëf yooyu yëpp ñoo bokk waaw ne ko yow abdallah hada xayr yow lii nga jëf di ak a waaw léegi yeneen saa salaam tekki ne fa man kaana min ahli salaa mu léegi mu ñuy limal buntu yooyee jëf yu baax yooyu léegi konteel <laughs> mu ne képp koo xam ne yow ci buntu salaa julli nga bokk